agsi woon nañu ci début xare bi ñu ngi woon ci njàlbeenu xare bi ak ni nga xamante ne nii noonu la Hawazin remporté haut la main de la la bataille waa Hawazin remporté au la de bi xare bi te gis nañu mbir mi ni mu gaawe te loolu gisoon nañ ko ci riwaaya bu imaam ibn isxaaq bi nga xam ne rawaahu bi sanadin saxiix aw xasan an sayidina jaabir bni abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhu wa ardaa mu jële ko woon mu ne woon imaam ibn isxaaq fa xaddatani aasim ibn umar ibn qataada radiyallahu taala anhuma an abdirahman ibn jaabir an abiihi jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anil jamii ca la nettale woon moom seydinaa jaabir annahu qaal bim bi ñu dëgmalee waadi xuneyn xuroo xuneyn agsi gis nañ ne fas yi ñoo jiitu woon ñi nga xam ne ñoo newoon ci kanam di waa banu sulaym dépp ñu génn makka comme li imaam al-Waaqidi wax ñoo ne woon ci kanam seydinaa xaalid ibnul waliid newoon ki nga xam ne moo doon seen kilifaay fas yoo yële waaye gisoon nañ ni nga xamante ne débiwu fas yi ñoom la waa Hunayn daldi waa waa waa Hawazin daldi songu songu mbennum góor ñu tasaaroo tulaqaa yi topp ci ñu bari topp ci Euh, gisoon nañu riwaaye boobu ndax euh, mbir mi dañ koo foogewuloon moo tax Seydina Jaabir mu ne gis nga bi ñuy wàcc descente bi ndekete gaa yi dañoo laqatu ci grotte yeeg xur yu xur wi foofu ak ak porox ndollu yeeg yi nekk foofu waaye naka lañu agsi rek ratatatatat gaa yi génn dal suñu kaw mbir ma tasaaro nit daw mu ne wan sharama wan shamara nnaasu raji'in laa yalwi ala ahad kenn talul sa wan xaaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al yamin thumma qaala ayyuha nnaas halummu ilay ana rasulullah ana muhammad ibn abdillah qaala fala shay xamalat al ibilu ba'daha ala ba'd waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam di woote di leen woo xool zaatal yamini xool ci ndejoor bi gis nit ñuy daw mu ne ayyuhannaas yéen ayna ayyuhannaas ana fu ngeen jëm hanummu ilayya ñëw leen ci man bu leen daw ñëw leen ci man ana rasulullah man maay ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana muhammad ibn abdillah man maay muhammad sayyidina muhammad di doomi abdillah waaye nee na fala shay ay ku ko fa newoon di déglu waay kan moo fa newoon di déglu déedéet gaaya dem wa xamalatil ibilu ba'daha ala ba'd mooy raj-raj loo pamti pamti geeg kii ji ñum tudd kër-kër geeg tax na de dégguñu ko sax waaw dégguñu ko sax waaye est-ce que ñépp a dawam déedéet déedéet <laughs> mu ne moom Seydina Jaabir fantalaqa an-naas ni ñi dem illaa annahu qad baqiya ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nafarun min al-muhaajiriin wal wa ahli baytihi mu ne sauf que nag ñépp dawuñu de <laughs> am na ñu desoon ak moom xam nga loolu loolu mooy ak njàmbaar te dëgg te dinañ gis léegi eh, eh, riwaay eh, Seydina Abbas non boobu moom <laughs> la ilaha loolu mooy ak njàmbaar dëgg waaw kii dane kon dinañ ñëw ci ñi desoon kon riwaay maam ni sax bi Seydina Jaabir mu ne mais am na ñu desoon nag ñépp dawul gaa yi daw ba mu des am na nag ñu desoon nag moom alayhi salaatu wassalaam am mbooloo ci muhaajiruuna ak ansaar yi ak waa këram moom sallallahu alayhi wa waaw loolu mooy dikrul xaasi ba'da al parce que waa këram ci nan lañ bokk ci muhaajiruuna yi waaw waa këram di njabootu alayhi salaatu wassalaam mooy ñan ñan la ci jublu mooy ñoom Seydina Ali Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ak ñooñu mooy ci muhaajiruuna yi lañ bokk mais ginnaaw biñ tuddee mais ngir màggal leen waa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ah, gis nañu euh, loolu waxoon nañu riwaaye Seydina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu ta'ala anil jamii' anhu wa an Azib euh, euh, Azib <laughs> tuddoon nañu ay mbiram mas nañ ko tudd bi ñuy gis defoon nañ tarjamaal bara bi mu ne euh, Seydina bu Bakar nettali ma bi ngay gàddaay ak yonent ma lay saab ni mu demee fekk na jaayoon dara pare Seydina Abu ne ko nag est-ce que man nga ma ko digalal sa doom jii di albara yóbbul ma ko mu ne ko ci kaw nga nettali ma ba ngay gàddaay ak yonent ma lay saab salaam nan la demee woon mu nettali ko loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis affaire hijra bi Seydina al-Bara boo seetloo moom li mu nettali ak nettali bii ci kaw danga naan mais am na wuute eh, waaye insha allah wuute amu ci ndax déggal moom li mu wax Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, moom dane te e, riwaayi imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloo na e, mooy bi mu ne e, ci ci ci bi muy nettali ci kitaabul maghaazi baabu qawlillahi taala wa yawma Hunayn bi muy nettali ghazwatu Hunayn mu ne wa imaamul Buxaari haddathani Muhammad ibn Bashaar tuddoon nañ càllale bi tuddoon nañ càllale bi haddathana nettali nañu Muhammad ibn Bashaar muy Bundaar qaala mu ne xaddatanaa Gundar muy Muhammad ibn Jaafar qaala xaddatanaa nettali nañu Shu'batu di Shu'batu ibn al-Hajjaaj amiirul mu'miniina fil hadiis an Abi Isxaaq mu jële ci Abi Isxaaq mooy kan as-Sabii'i raxmatullahi alayhi sami'a dégg na albaraa wa saalahu radiyallahu anhu wa saalahu lañ na ko rajulun min qays benn góor bu bokk ci qays mu ne ko afarartum an rasulillahi yawma xunayn mu ne ko mais yow albaraa dangeen a daw bàyyi fa yonent bi alayhi salaatu wa salaam bisub xunayn fa qaala lakinna rasulallahi lam yafir sallallahu alayhi wa sallam sayyidna albaraa ne en tout cas ma ne waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam dawul mu ne kaanat déglul fii déglul Seydina al Baraa li mu li mu nettali li tax ma naan la peut-être nga ne bon am na wute ak li ñu ak yi ñu gis bii passé te nga junj ko léegi waxaat ci tuuti muy riwaaye imaam Ibn Ishaq ak waa ahlu siyar nga ne ma bismillah kon ma dégg li ngay wax mu ne xoolal dane bim ne lakinna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yafir kantaa yonent mi aleyhi salaatu wa salaam Hunayn dawul waaw moom moom dawul moom yonent bi aleyhi salaatu salaam dawul mu ne kaanat Hawaazinu léegi muy muy nettali lan moo lan moo sababal en fait euh, bu bu gaaw bi parce que déroute bu gaaw la mais nag am na lu ma préciser wuloon mooy ne jullit ñi li ñuy bari bari bari waa Hawazin ak ñiñ àndal leen ëppoon fuuf fuuf si fuuf gaa yi leen ëppoon Hawazin leen ëppoon fuuf tolloowuñu sax parce que il faut pas bu ma nee jullit buñ nee jullit ñi moom eh, keroog nag dañoo bari quoi dañoo bari ça pas dire que gaa yi ñoom ñoo leen ëppoon déedéet déedéet. déedéet gaa yi ñoom ñoo ëppoon waa Hawaazin la leen ëppoon foofu waaw léegi euh, parce que am na riwaay yu ne Hawaazin en fait dañoo dañoo doublé woon sax jullit ñi waaw ñoom ni ñu ëppe woon euh, euh, jullit ñi mooy dañ leen a duble dañ leen a doublé tellement ci liñ leen ëppee voilà sauf que jullit ñi c'était euh, euh, euh, boobu lañ toll noonu voilà moo tax kële xoola kii dane nu mu tudd waay walla wala ñu wala ñu balool wala nañ nañ nañ nañ baloolu parce que euh, benn affaire laa bëggoon mais day gën a day gën a guddal day gën guddal kon nañu nañu continuer fi ñëw mooy xoolal waaye imaam al Baraa bi moom dane kaanat Hawazin voilà mooy précision boobu def nañ ko mooy ne waa Hawazin ñoo poon te waxoon nañ la waa Hawazin du ñoom kese xam nga ne mos waa Hawazin kese bu ñu génnee ñépp ba génne jigéen ñeeg seen alal yeeg seen doom yi yépp mooy xeexkat yi ci ñoom moo tax ñuy wax ñooñu bari ne ñu naan déet ñu dajale waa banu Jusham waa Ghatafan waa ak ñi ñu dajale yépp xam nga ne ñooñu ñooñu seenu nombre day bari lool Makka li muy bari bari bari Makka yi ci génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam 2000 képp lañ te 2000 yooyu yépp ñoom ñépp xeexuñu am ah. 2000 yi génn loolu beneen précision la te dinañ ko gis léegi incha allah dinañ ko gis bu dul léegi di jotaay bi ci tegu. que ne ñoom ñëpp xeexul parce que ku mel ni Safwan ibn Umayya xam nga taawee waxoon nañ la ne tuubagul woon ndax yonent bi alayhi moo ko moo ko mayoon benn délai moom malgré tout saa génn na ak frère am boo xam ne ñoo bokk yaay boo xam ne moom it gëmul woon dara jamono loolu mais tuub na après mais ñi nga xam ne sax dañ doon dóor tuub du ñépp a xeexa ah. ku ci mel ni ñoom Abu Sufyan parce que Abu Sufyan jamono jooju gis nañ ni mu duggee ci l'islam Abu Sufyan daanaka mbir mi. mooy moo tax loolu xam nga wax nañ ko keroog naan mbir yi bul bul ne diw mi ak duggam ci l'islam bon c'est c'est pas sûr quoi kii nii boo mooywul ab espion la dañ loolu sa yoon newu ci parce que mën na nekk espion ñëw di jàng si ñëw ci fi ñuy jàngalee diine mu ñëw doon fi nekk ab agent secret waaw nekk fi agent secret boo xam ne dafay nekkal nguur gi walla benn kii ngir yooyu mais mu ñëw looloo ko feddi woon mu gise fi dëgg gi loo xam ne day tax mu mujj nekk koo xam ne dañ koy soppi waaw waxoon nañ la li boroom xam-xam yi rahmatullah leen di wax waaw euh, euh, nga xam ne loolu même imaam as-Suyuti mu ngi koy tudd rahmatullah alayhi ci alfiya bi boroom xam-xam yi nga xam dañ doon wax naan dañ doon sàkku xam-xam te yàlla taxul woon mooy leneen moo taxoon waaye wa ya'ba Allahu illa an yakuna lillah waaw buur yàlla bañ que ne affaire bi daal de toute façon finalement lu nekk lu dul ngir moom voilà kon loolu euh, mooy affaire boobu mooy même Abu Sufyan temps mooy mbir mi dese woon même bi muy dugg ci l'islam gis nga bi mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam bon man am na lu des ci man ba léegi bon malgré tout dinañ gis même moom xeexul woon ca gannaaw lañ ne woon di di surveiller di xool ana kan mooy gañi jullit ñi ak waa Hawazin léegi xoolal. léegi xoolal li Seydina euh, euh, euh, Bara wax buñ paree ci loolu mu ne laa bi mu ne mu ne kaanat li waral déroute bu gaaw bi défaite bu gaaw bi en tout cas ci bataille bi perdre nañ bataille bi mais perdre bu ñu guerre bi mu loolu la ñuy wax ils ont perdu la bataille mais ils n'ont pas perdu la guerre loolu moo xew fii mooy première njël beenu xare bi moom ci riwaaye yi ngisoon loolu day wane ne Hawazin kon remporté Hollande sauf que riwaay bi Sayyidna al-Bara dane kaanat Hawazin rumaat wa inna lamma hamalna alayhim inkashafu fa akbamna fa akbabna ala al-ghanaimi fastuqbilna bis mu ne xoolal fii moom dane Hawazin boo gisee suñu dérut bi yow mi ñëw di ma laaj banaan ma ay yéen da a daw bàyyi fa yonent ma lay saaf saaf ma ne la waaye ñu wat naa ci yàlla yonent ma lay saaf saaf dawul de waaye Hawazin en fait li waral loolu boo comprendrewul mooy ne ay rumaat lañu woon ay francs-tireurs lañu woon ay gaay lañ yoo xam ne ay sniper aguerri la woon comme niñ ko waxe ñoom daal mu ne lamma wa inna lamma xamal na alayhim bañ leen songee ci début xare bi inkashafu dañoo wuññeeku waaw mooy dañ leen a dominer nee nag fa at bab naa alal ghanaim bi ñu dañ leen song rek ñu tasaaroo daw wane ginnaaw ndekete yoo am na gaa yoo xam ne dañ leen a tegoon ngir bu loolu xewee rek ñu dal suñu kaw dóor flèche yee xeec yi di dal suñu kaw léegi ñun nag biñ leen kiiwee dër ñoom ñu daw ñu commencé di dajale seen seen seen seen butin de guerre yi ñu fa bàyyi butin de guerre bi seen bagage yi ñu fa bàyyi fas tuqbil naa bi siham ci noonu rek xam nga booy for bi na guerre di leen dajale mooy da ngay xaw wàcce sa garde bàyyi sa loxo mooy ni nga doon euh, laata euh, jàmbaar yi di daw ñi nga dajeel mais boobu mooy da ngay xaw a wàcce la garde tuuti neen naka lañ commencé dajale gaa yi da dajale màng bi ci la gaa yi jublu ak ay fett yoo xam ne ratatatatatatat mu ne wala xad loolu nag moo ko war léegi nga ne ma waaw ma ne la nag lii mooy niru ab ab contradiction ak li nga xam ne moom lañ gisoon ci riwaaye yi te ñu fàttali ko début bi léegi ndax foofu dañ ne bi ñuy wàcc am mbartal lañ jóge di wàcc ñun daal naka la wàcc ci descente bi rek gaa yi ratatat ñu waaw fa rashaquuna bin namli rashqan gaa yi dañu mais mooy ay mais vraiment flèche yeeg xeet yi di pleuvoir ci suñu kaw bëgg kanamu fas yi daal di tasaaroo wane gannaaw turaqaa yu topp ci nit ñi topp ci ñu bari topp ci waaw oh day amul amul amul wuute amul wuute amul wuute ndax danga maanaam ne kon bu dee ne julli ni ñoo njëkkoon na kon kii ba gaa yi daw kon riwaaye bee nan la mën a waxe ne dañoo wàcc rek affaire yi di pleuvoir di daw seen kaw hein dañ naan la loolu euh, premièrement mooy bu dee ci côté càllale mooy xam ne càllale imaamal Buxaari bi moo gën a wér dégg nga moo gën a wér moo gën a wér même bu dee ne riwaayu imaam Ibn Ishaq bi wér na mais riwaayu imaamal al Buxaari bi moo gën a wér léegi nag man nañ leen a boole neen na mooy këne amaana nii la mën a deme mooy ni ñu ko mën a boolee këne jullit ñi. Euh, li riwaay imaam al-Bara bi wax noonu la mooy noonu la ñoom ñoo njëkkoon a ñoom comme que xur wi dafa yaatu xam nga sax xam nga eh, eh, riwaay imaam eh, Jaabir bi nee na la waxoon na la ne lamma staqbalnaa waadi Hunayn in hadarnaa fii waadin min awdiyati Tihaama ajwaf ajwafa xutuutin in ba pare ajwala mooy boo xam ne dafa yaatu ci xur yoo xam ne xur boo xam ne ci xuru tihaama yi boo xam ne bu yaatu la kon mooy comme que dafa wa dafa dafa yaatu mooy man nañ ne lële benn benn bi ñuy door a agsi parce que boo seetloo li riwaaye Seydina Albara bi wax day niru ne lan lañuy wan moom dañoo wax début bi ne ñun ñoo gañe sauf que après bi ñuy jël lool ak tamit mooy doo ko jël arme bi yëpp ñoom ñëpp ay jëlandoo lool mooy dañuy avancer tamit ñii di jël ñii di avancer sauf que ci descente bi lañ ne woon bi bi ñenn ñuy jël nag ci la gaa yi génn fi ñu leen kii woon songu leen ratatatatat gaa yi tasaaroo mooy loolu man nañ ko boolee noonu te nag aljamoo awla moo comme que xadiis yi yéen nañ même bu dee ne riwaaya imaam al Buxaari moo rahmatullah alayhi moo gën a dëgër mais mën nañ leen a boole mooy ne laata ñuy agsi ci desante bii nii nii waa Hawazin njëkk nañoo daje ñenn ci ñoom ñu duma leen ndax Hawazin dañoo ñoo ëppoon julli ñu fuuf ñu duma léegi nag bi ñuy dem ndekete ñoo comme l'imam ñu sax wax ne gaa yi kamuñu dañu laqatu ci biir grotte yi yi ne woon ci wet gi ak xur yi foofu ci xur wi noonu ak yenn bërëb yu làqu yi naka lañu agsi nag rek gaa yi ratatat ñu waaw kon mooy ñun lañu amoon ak màng mañ doon jël après di di avancer ñii di jël ñii di avancer ci lañu gaa yi soññi foofu nag gaa yi tasaaroo waaw noonu mën nañ ko dajale noonu wallahu ta'ala a'lam léegi xoolal parce que waa Hawazin dañu amoon ngandum ngandum ngandum ngandum confiance mais ngandum confiance lañ amoon euh, xoola euh, riwaay Sayyidina Abbas ibn Abdil Muttalib ak wan la yonent bi alayhi salaatu salaam bi gaa yi dawee ni nga xam ne noonu la def moom sallallahu alayhi wa kii da ne Seydina al Abbaas da ne ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu mu ne keroog bi nga xamante ni nii ci la affaire bi am waaw nga xamante ne ci la xare bi am ñu daje gaay mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu Ah, ndax nañ def kii bi bu pare nañu def euh, euh, euh, taxrij bi mooy wax càllale imaam ibn Isaaq ndax imaam ibn Isaaq dane wa haddathani az-Zuhri dane wa haddathani te nettali na ma az-Zuhri muy imaam ibn Shihab az-Zuhri voilà mu ne an Kathir ibn Abbas an mu jële ci al-Kathir ibn al an abiihi al-Abbaas ibn Abdil Muttalib mu jële ci baayam di al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Abdil Muttalib mooy Seydina al-Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa imaamu xadiis bi nag wér na imaamu Muslim daal dina koy solo na ko noonu imaamu Ahmad solo na ko ci musnadam moom imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullahi ala aljami léegi euh, ban riwaaya la ñuy jël ñu jël bu imaamu imaamu euh, ibnu isxaaq mi ñu tudd wala imaamu muslim ah wala imaamu muslim loolu ab ab ab ab parce que wala wala ñu tudd ñu tudd kii bi ñu tudd bu imaam Ibn Ishaq ba pare ñu parce que euh, en fait parce que càllale yi benn la xoola xam nga imaam Ibn Ishaq waxoon nañ la ne moom imaam Ibn Ishaq contemporain imaam Maalik la ñoo ñoo ñépp ay taalibe imaam az-Zuhri la ñoom imaam al-Awzaa'i imaam Abu Sufyaan ñaari Sufyaan ibn euh, euh, ibn Sa'id ath-Thawri ak Sufyaan ibn Uyayna Abdullah e, kële nu mu tudd e, ñoom Ma'mar ibn Rashid voilà ñoom Ma'mar ibn Rashid waaw léegi e, kii ñoom Shu'ba ñoom ñoom ñépp ay taalibe imaam Zuhri la xam nga imaam Ibn Sa'd dane wa haddathani Zuhri te nettali na imaam Zuhri an Kathir ibn al-Abbas xoola e, càllale imaam ibn imaamu e, imaamu Muslim ibn al-Hajjaj waaw Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci bunt bi nga xam ne moom la e, waxoon nañ la imaam Muslim defuli bunt baabu loolu defu ko kitaab yi rek la def mooy fi muy bunt bi def baabu fi ghazwati Hunayn mu ne wa haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala akhbaranaa ibn Wahb qaala akhbaranaa Yunus an ibn Shihaab annahu qaala haddathani Kathiir ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib annahu qaala qaala Abbaas shahidtu ma'a rasuul gis nga gis nga tàllale bi ni mu nekk benn mu ne wa haddathani man imaamu Muslim Abul Husayn nettali na ma Abu Tahir sama sëriñ di Abu Tahir mooy kan mu ne Ahmad ibn Amr ibn Sarh ah, Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala mu ne axbaranaa nettali nañu ibn ibn Wahb muy imaam ibn Wahb imaam ibn Wahb mooy Maliki bu mag boobu Abdallah ibn Wahb qaala mu ne axbaranii nettali nañu Yunus ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab mu jële ci Seydina ibn Shihab az-Zuhri annahu qaala mu ne xaddatani Kasiir ibn Abbaas gis nga mu ne nettali na ma Kasiir ibn Abbaas fële imaam Ibn Sa'd ne wa xaddatani Zuhri an Kasiir ibn al-Abbaas voilà an abiihi al-Abbaas mu jële ci baayam al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu di nag ci riwaay imaam Muslim bi mu ne xaddatani imaam Ibn Shihaab mu ne xaddatani kon moom mooy madaarul hadiis mooy madaar bi mooy le pivot bi nga xam ne xadis bi boo gisee càllale imaam ibn Isxaaq càllale imaam euh, abu euh, imaamu Muslim ibn al ci moom la jaar qaala kon mu ne haddathanii ibn Shihaab Kathiir ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib annahu qaala qaala Abbaas mu ne Abbaas ne voilà xoolal way jële mu Seydina al Abbaas nee nañ jël wala ñu def li ñu wax jël riwaay imaam Ibn Isxaaq bi après ñu jël imaam Muslim voilà nañ def noonu <laughs> voilà léegi imaam Ibn Isxaaq kon ci càllale boobu mu ne Seydina al Abbaas da ne mooy doom ji moo ko jëlee ci moom. mu ne annahu qaala inni la ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aaxidun bi hakamati baghlatihi al-bayda qad shajartuha biha mu ne maa ngi àndoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam jàpp maa jàppoon mooy i bopp li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, berkelle bi mu waxoon yonent mi alayhi salaatu salaam bés boobu berkelle la war xam nga <laughs> loolu moom loolu mooy wane vraiment kan moo wax loolu imaam Ibnul Qayyim xam naa imaam wax lool naan moom mooy vraiment ak vraiment ak njàmbar dëgg parce que berkelle xam nga taayee bi ñuy wax ci ci bi ñu ngi naan parce que gis nga ay mbaam moom di leen war wóorul imaginer ci xare nga taxaw mbaam mi siisu ne dematuma fen noonu noonu utsi la yonent bi alayhi salaatu salaam yor berkelle mooy loo xam ne doomu fas ak mbaam moom la waroon euh, léegi nag mu ne bi nga xam ne al bayda mu ngi woon ci bu weex bi euh, léegi nag foofu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lañ ci wuti mooy keroog ban ban ban la waroon ndax am nañu ne dul dul la comme li imaam ibn Sa'd wax imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi dane dul dul la mooy léegi léegi bon kan moo fàttaliku dul dul <laughs> kan moo fàttaliku dul dul aywa cinq secondes léegi kan moo ko fàttale ko dul dul mais pourquoi ce silence comme <laughs> c'est l'habitude de le mais dul dul loolu gisoon nañ ko ma fàttali la indice dul dul euh, keroog bi nga xamante ni ci la doon yónnee lettre yi te ñu gisoon ko yàggoon ci lool lillahi alhamdu wal minna hein ci lañu ko gise woon am na kenn koo xam ne ci buur yi ku mu yónni woon lettre mu daldi koy jox li nga xam ne mooy kado ca kado ya ko joxoon bokkoon na ci berkelle buñ naan dul dul te gisoon nañ ko ci gisoon nañ ne Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu woon na ci loolu di yaatal kado euh, euh, yi nga xam ne moom la ko jox walil muqawqisi aghra xaatiban ajilan ahdaahu jamman yu bari yaa ko joxoon ci ay kado al muqawqis moo ko joxoon mayoon ko ñoom maariyaat al ak beneen mbokkam ak loolu yépp joxaale yonent ak lu muy tus tus ngaloo joxaale ko peñe mustun mustan jox na ko kado yu bari yooyu nga xam ne gisoon nañ leen bokkoon baax la bokkoon na ci baxla boobu nag moo tuddoon dul dul loolu nag la ñenn ñi ne yonent bi aleyhi salaam loolu la waroon te loolu imaam ibn Sa'd muy Muhammad ibn moom moo ko wax waaw imaam ibn Sa'd de loolu la wax waaye ta ba mu ko waxee ñu bari ci waa ahlu siyar yi dañ ko cee topp ñi nga xam ne mooy ñi bind ci wàllu siira comme ñu mel ni ñoom imaam ad-Dimyaati yi waaw euh, léegi euh, ñoom euh, dañ ko ci toppoon këne moo tax boo demee ñoom ci seeni téere siira loolu lañ ci bind këne yonent ma lay saar saam keroog yow ma Xunayn dul dul la war fii ci riwaaye Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib mu ne Baglaan ba mu waroon mooy al baydaa weex ba léegi nag wax ci mooy lan hein mooy ana lan mooy li gën a dañ naan insha allah xoolal wax ji ni ko imaam alxaafiz ibn xajar doon leerale ci fatxul yi bi muy sharaal yi euh, parce que euh, euh, gis nga xadiis yi nii xam nga ñu ngi lay wax xadiisu imaam muslim bi ak bu imaam ahmad bi ak bu imaam ibn isxaaq bi imaam al Buxaari li mu soloo xaw na niroog lii mais bokkuñu parce que foofu dane rek wa Abu Sufyaan aaxidun bi baxlati muy Abu Sufyaan ban ibnul Xaarisi dinañ la wax bu ñuy wax ñan xam nga sànk wax naa la ñi dawoon que ni am nañu des ñu des nag insha allah dinañu wax ñooy ñan insha allah bon ñu boroom xam-xam yi tudd ne ñoo fa desoon waaw ak wute bi am ci ñaata lañ woon loolu insha dinañ ci ñëw mais par exemple ci ci riwaaya bu Seydina euh, Albara Ibn Azib ndax riwaaya yooyu ci ghazwatu Hunayn baabu ghazwatu euh, qawlillahi ta'ala wa yawma Hunayn foofu ci imaam al-Bukhari daf ko indi xadiis yu da xadiis yépp xadiis Seydina al-Baraa la radiyallahu taala anhu moom moom trois premiers xadiis yépp yu imaam al-Baraa radiyallahu taala wa ardaah léegi e, foofu dane Baghlata wa yonent ma lay saar saar mu ngi waroon Baghlaam bi kan wa Abu Sufyaana ibn alxaarisi axidun bi rasi baglatihi lbayda abu sufyan ibn alxaaris ibn abdilmutalib yi te gisoon nañ tarjamaam waxoon nañu dataay bee wees moo doon seydna xaalid ibn alwalid ak seydna amr ibn alaas doon tuubi moom moo yoroon moo téewoon ci boppu fas wi boppu bàlla bi mooy ci ci euh, laxaat bi téye ngir di ko téye bee ci riwaaya bi nekk imaam muslim ak bële dañ ne kan moo ko téye Seydal Abbas dane man loolu yomb naa boole mooy ñoom dañ ko doon awante des fois kii téye woon ci kanam kii téye fii léegi xool Seydal Abbas nañ jël Seydal Abbas ba pare léegi ndax euh, bon ñu ngi woon lan ci ci ci ci ci ci ci ci baax la bi voilà bu ñu ko régler après ñu continuer parce que euh, bon doon naa hésiter est-ce que jar naa wax mais jar naa wax parce que ay sew sew la yoo xam ne dafa baax a tudd te boroom xam-xam yi boo gisee rahmatullah alayhi ñu ciy nekk di wax mooy yonent bi alayhi salaatu salaam daraam amul daraam loo xam ne dafa tuuti amul xatta mbaamam sax mbaam moo xam ne moo ko moom mooy bu du bokk ak yeneen mbaam yi ah ak leneen dàllam kenn mooy lu takk ci moom du bokk ak lu takk ci keneen Allahu akbar waaw ngaa foog ne li toog ba nga gis dama ci eh, boroom xam-xam yi di tudd ñaata fas la amoon ñaata kii la amoon ñaata jaasi la woon nga foog ne amul solo mais foog nga ne bu doon amul solo mais dangaa bëgg wax boroom xam-xam yi dañuy passer seen temps ci lu ñàkk solo quoi wala ayasu billah loolu nan na ko nit ko nit ko yeewu mën a xalaate ah? diñ meen ma may ma ñu taxaw fii tuuti ci bax la gi gis li imam al-Hafiz ibn Hajar mi mu wax euh, après ñu évancé imam al al euh, bi mu ne Abu Sufyan axidun bi ra'si baghlatihi ci riwaaya imam al-Bara boobu mu ne baghlatihi bi hadhihi al-baghla hiya al-bayda mooy bu weex bi bi nga xam ne mu ne wa inda Muslim min hadith al-Abbas wa kana ala baghlatin lahu bayda voilà mooy riwaaya imam Muslim biñ la wax sànq ne dinañ la ko tuddal foofu dane te yonent bi salaam mu ngi woon ci kaw baxlaam bi nga xam ne dafa weex kon mu ne baxlaam jii nga xam ne moom la albaraat yi tudd fii ci saxiix imaamul Buxaari yi ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yéegoon keroog Xunayn mais mooy bu weex bi ndax imaam Muslim leeral na ko foofu ci xadiis Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib te mooy benn xadiis bi nga xam ne moom la imaam Ahmad ak imaamu bnu isxaaqa raxmatullaahi ala aljamici daal di solo mu ne ahdaaha lahu farwa ibnu nufaasa aljuzaami mu ne ku ko joxoon mooy farwa voilà moom moo ko joxoon ibnu nufaasa aljuzaami te loolu mu ci riwaay imaamu muslim bi raxmatullaahi alayhi tudd na foofu ki nga xam ne moo ko joxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi voilà Seydina Abbaas nee na baxla gi ndax foofu dane wa rasulullahi riwaay imaam muslim sallallahu alayhi wa sallam ala baghlatin lahu baydaa ahdaha lahu farwatu ibnu nufaasata al-juzaami mu ne ki ko mayoon mooy farwa ibnu nufaasata al-juzaami moom moo ko mayoon moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne kon fii hein kon affaire bi mooy lan hein mooy affaire bi da gis ne kon mais kon am na différence parce que dul dul dul dul kan moo ko may wax naa la ko sànq Muqawqis ima euh, euh, Muqawqis nekkoon euh, buuru buuru fan la non loolu moom foog naa kenn fàttewu ko moom fàttewu ko si c'est pour euh, jàpp et fàtte ça va être grave waaw Muqawqis moo doon buuru fan hmm? kon mooy kan ah mais moo doon buuru Iskandariya ak Misr kan lañ fa yónni walil Muqawqis aghra Haatiban Haatib ibn Abi Baltaata loolu waxoon nañ ko sànk hmm? xoola eh, kon mooy da gis ne kon affaire bi am na am na wuute kon ndax lële dul dul mu xaw ko joxoon lii nii Farwa ibn Nufaasa al-Juzaami moo ko mayoon loolu Seydina Abbaas ci boppam ci càllaleen bi wax na ko ah kon kay bi dañuy war kon mbir mi kon wute nañu mu ne walahu moom imaam alxaafid walahu min xadiisi salamata wa kaana ala baghlatihi shahba mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi woon ci kaw fasam bi nga xamante ne nii mooy ash-shahba ah shahba en fait ci en arabe shahiba shahaban wa shuhba mooy loo xam ne xaalata bayaada sha'rihi sawaadun mooy weexaayu karaw gi dafa am lu ñuul lu ci waaw moom lañ naan shahba waaw léegi kon mooy bu la bayda kon mooy mbir mi dafa weex mais amaale yenn karaw yu ñuul kon kay baxra googu moo tax mu ne wa waqa inda ibn Sa'd wa tabi'ahu jama'atun mimman sannafa asira annahu kana ala baghlatihi dundul lii mooy li ñëw ci saxiix yu euh, xadiisu imaam muslim yu wére kanta imaam mu ne imaam ibn Sa'd nag kanta moom rot na ci moom këne te ñu bari ñu bind mooy li ñu waxoon ci kaw ñu bari ñoo xam ne dañoo bind ci siira dañ ko cee toog ñu ne mbir mi bax la dul dul la mooy dul dul la berkel la ba mu la ba mu waroon keroog mu ne imaam al-Hafiz ibn nag ne wa fiihi nazar li anna dul dul li na dul dula ah daaxaalagul Muqawqis ndax dul dul Muqawqis moo ko jox te fii kii dana mais Farwa moo ko moo ko euh, après euh, am na yeneen lu mu wax ba muy nettali naan al-Qutbul Halabi rahmatullah alayhi moom dane mbir mi waxu imaam Ibn Sa'd bii daf ma xaw a lënt indi lënt lënt quoi xaw a poser problème nee na ma wax ko ki nga xamante ne nii ad-Dimyaati euh, ad-Dimyaati rahmatullah alayhi li nga xam ne moom la imaam Ibn Sa'd wax mu ne ma man de dama koo toppoon ci wax jooju ko ne dul dul la waroon keroog Hunayn mu ne fa dhakartu dhalika fi siira mu ne wa kuntu hiina idhin siiriyan mahdhan waaw wa kaana yanbaghi lana an nadhkura al xilaaf mu ne man nag mooy xoolal boroom xam-xam yi Allah mooy ñi nga xam ne ñoom mooy lii nit ñii nit jullit bu ne surtout rawatina taalibe nii nga war a mel waroon nekk ko fanatique xoolal ko mel ni imaam ad-Dimyaati yi saway al-Qutb al-Halabi eh, boroom siiratu al-Halabiyya rahmatullah alayhi mu ne mi ma ko waxee ne ko mais man loolu wóor pro loolu jaaxal na ma ko waa li li li imaam Ibn Sa'd wax mu ne ko man de man ad-Dimyaati dama ko ci toppoon de mais jamono jooju mooy damaa nekkoon koo xam ne siira moom moom kese kese laa ne woon léegi lii nii xam nga affaire bii nii mu wax c'est c'est c'est vraiment important mu ne boobu siriyan mahdan laa moom kese mooy ne man daal siira kese kese laa woon xoolal li imaam alxaafis ibn Hajar ndax xam nga loolu ma toggoon tekki ko am na ku naan ma non non demewul noonu mais imaam alxaafis ibn Hajar ci boppam loolu la wax ne voilà xoolal ad-Dimyaati li mu wax mu ne gis nga jamono jooju noonu parce que dane man noonu laa meloon mooy siira kese kese mais vraiment ci la ne woon loolu mooy xam-xamu xadiis géejuwuma ci woon ca jamono yooyu te loolu lan moo koy wane mu ne mais bi mu ne waaye nag li waroon nag wa kaana yanbaghi lana an nadhkura al xilaaf ba may bind ndax moom dane dama ko cee topp kuntu tabi'tuhu fa dhakartu dhalika fi siira sama siira mi ma bind man ad-Dimyaati loolu laa ci bind ne yonent bi sa salaatu salaam Hunayn dul dul la waroon alors que mu ne boobu nag man affaire siira képp képp kese ci laa doon ne waaw wu ne nag waaye nag li waroon moo doon ñu bind nag tudd ne wute am na comme ñun ñii nii nañ ko tuddee jële ko di ko toxale nii ci imaam al-Hafiz ibn te tamit mu nekk ay riwaaye yoo xam ne parce que dañoo gis riwaaye imaam Muslim bi ñuy gis nii moo tax ñu xaw cee taxaw imaam Ibn Sa'd imaam Ahmad foofu dañ ne baxla bayda la boo xam ne Farwa ibnu Nufaasa al-Juzaami moo ko may kon nag bu waa ahlu imaam Ibn Sa'd ne duldul la waroon te al-Muqawqis moo ko mayoon mooy doo ñëw jàll noonu mooy wuute am na moo tax mu ne moom li waroon nag moo doon ñu tudd wute boobu yépp ne am na ñu ne dul dul diwa ko wax imaam ibn Sa'd nit ñi am ñii bind ci siira ñu bari topp ko ci waaye imaamu Muslim ku mel ni imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi soloo na ne moom loolu nag newul woon bayda moom li newoon mooy ban la bu weex boo xam ne ko joxoon moo doon Farwa ibn Mufaar mu ne loolu moo waroon imaam ad-Dimyaati rahmatullahi alayhi waaw ah. xoolal imaam mooy imaam alkiine eh, eh, eh, bi mu waxee lool mu ne qaala al qutbul xalabi al qutbul xalabi nag ne rahmatullah moom mi ko laaj imaam ad-Dimyaati ba mu wax ko lool reconnaître ne bon man temps yooyu nag si rek kese kese kese moom képp laa newoon mais li waroon nag moo doon moo moo junj nag ñaari wute yëpp wax ne wute am na ci. nee na imaam al Qutb al Halabi nag bon bi mu demee noonu mu fexe bëgg a boole affaire yi mu ne amaana kon que ne yonent bi saa saam keroog dafa war ñaari baax la yépp mooy war na dul dul waaye war na li nga xam ne mooy euh, al bayda al shahba bale beneen euh, berkelle boobu nga xam dafa weex mais amaana la lu njuul loo xam ne moo nekkaale ci kii bi mu ne in sabata annaha kanat sahibatu bu doon ne wér na que ne dul dul àndoon ak moom wa illaa fa maa fi saxiix asax bu dee sinon xoolal allahu akbar loolu moo mu ne sinon bu dul boole bi que ne il faut ngir sama boole bi baax na man imaam al-Qutb al-Halabi il faut que la que ne dul dul àndoon nag yonent mi alayhi salaatu salaam moo yonent mi alayhi salaatu salaam ëndaale woon na ko kenn bu boobaa man nañu ne comme imaam Ibn Sa'd li wax ne dul dul la waroon wan nañ ne kon da war. après wàcc waraat beneen bi waaw loo mais à condition que ni ëndaale woon na ko sinon bu doon ne mbir yi daal demewul noonu mooy ne li gina li nekk nag ci saxiix bi muy saxiix imaam muslim moo gën a wér fopp way li imaam Ibn Sa'd wax gis nga loolu moo tax loolu bokkul du du dul li ñuy gën a ci suñu méthode bi ñu jël début depuis début siira bi walillahi alhamdu wal minna kene mbir yi dinañu tudd riwaaye yi de bu ci wérul dañ naan lii wérul waaw ñu xam ne lii am lii ñu ngi koy wax mais wérul li wér ñu ne lii moo wér premièrement dundug yonent bi alayhi salaatu salaam liñ ciy wax dafa war a leer nekk lu clair parce que xam nga façon bàyyi mu dem boobu moo tax nga gis te loolu dëgg la que waa ahlu siira en général ñu naan ñoom seeni wax man naa du dëgër noonu waaw parce que bu dee dañuy nettali yoon rek mais te doo am doo bàyyi xel bu baax ci càllale yi mais c'est normal que du dëgër mais nag pour mu dëgër il faut ñu ci bàyyi xel ci yooyu léegi lu yoo xam ne wéru ci ñu ne lii ne mu wéru on va le nettali mais on va préciser que ne mbir mi il n'est wér wéru li wér mooy lële voilà gis nga imaam ad-Dimyaati xoolal li ma la doon wax sànq que ne temps yooyu da cee géejuwuloon baa ci woon dara haashaahu non mooy ne nekk mooy ni mu sooboo woon ci siira sooboowul woon nu mel noonu ilmul hadis moo tax xoolal li imaam wax al-Haafiz ibn mu ne wa dalla bi mu waxee lii yëpp nettali. diggante al qutbul xalabi ak al al ak dimyaati yi rahmatullah alayhi ma mu ne wa dalla qawlu dimyaati innahu kaana ya'taqidu ar-ruju' an kathirin mimma waafaqa fihi ahlu siyari wa xaalafa al ahadith as-sahihati wa anna dhalika kaana minhu qabla an yatadalla min al ahadith as-sahiha la wa li khuruj nusakh min nusuxin min kutaab min kitaabihi wantishaarihi walam yatamakkan min taghyirihi allahu akbar allahu akbar léegi xoolal imaam muy muy muy muy muy leeral li ñu waxoon sax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne waxu imaam ad-Dimyati bii la xam nga lan lay wane day tegtale këne moom dafa façon këne day këne amoon na comme que bind na ba pare mais këne moom façon na dellu ci lu bari li nga xam ne da cee dellu da cee dëppoog waa ahlu te mu wuteeg xadiis yu wéri waaw loolu bari nañ ko luñ fi gis ñaata yoon lañ fi gis yoo xam ne waa ahlu siyar dañuy wax lii waaye xadiis yi nga xam ne ñoo ne ci saxiix yi wala yu wér yi wuteeg li ñu wax bu boobaa nag kenn du fi ne affaire bi comme waa ahlu siyar yi ñoo ñoo gën a wér non non non ndax ñooy waa domaine bi lool ak doyul xam nga ne moos xadiis bu imaam al solo rawatina boo xam ne euh, alal asaani euh, euh, kii darajatu sixa boo xam ne mook imaamu muslim ñoo ko bokk solo même bu ci kenn rek ko solo boo xam ne amul ay la bu tax ñuy wax. boo mu ñëw wuteeg yi mais ñoo ñoo gën a wér waaw siyaar fekk li ñuy wax moom dañ ne rek qaala ibn Ishaq imaam ibn Ishaq de wax na hein loolu kenn loolu mënoo ko boole même bu dee mooy kii déedéet voilà loolu la mu ne mu ne kon waxu imaam ad-Dimyati bi day wane ne moom dafa gëmoon le fait que mu ñëw naan muy rëccu ne c'est vrai que jamono jooju man si kese kese kese ci la amee woon waroon naa tudd jamono jooju wuute kon mu ne loolu day wane ne moom façon na dellu ci lu bari loo xam ne mimma waafaqa fii ahlu siyar wa wax al ahadith as saxiixa loo xam ne da ci yu bari ci yoo xam ne da cee dëppoog waa ahlu siyar yi wal maghazi te wuute ceeg xadiis yoo xam ne yu wér lañu mu ne wa anna dhalika kaana minhu qabla an yatadalla min al ahadith as sahiha te loolu waxam ji day ware ne te loolu li waraloon loolu mu wute woon ak yenn xadis yu wér yi mooy jamono jooju dafa màndewul ci xadis yi nga xam ne ñooy yu wér kënn yi loolu laa la wax mooy soobu ci ba naan ci ba tag loolu bokk bokk la këne xamu ci woon mooy sauf que mooy li ñu mën a am njortu gu rafet gi ñu mën a am te tamit doxalinam day wane loolu te borom xam-xam yi noonu la ñuy doxale mooy jamono jooju lim gisoon nekkul la day gis xadis bu wér mu ne waaye yow sama yoon na wu ci ndax waaw lu siyar lii la wax ah, ñoom duñ def lool mais mooy ne yooyu en ah, leen du loon sax gis loolu lañ mën a wax waaw parce que da leen doon topp comme que ñooy waa domaine bi lu ñu wax nii la comme noonu jàpp ñu nekk tamit ñoo xam ne ay boroom xam-xam lañu yu mag yoo xam ne mais am na ci ñoo xam ne. bon gis nañu ñenn ñi waaw te introduction ba gisoon nañu ku mel ni ñoom imaam al-Waaqidi sa waxam manoo ko jël di ko peser fenn ak hadis boo xam ne Sunan Ibn Maaja la nekk bu wér xaaju ñoo mën a bokk lenn loolu taxul ñuy wax loolu moo tax mu ne loolu day wane ne avant moom an yata dalla yata dalla mooy naan ba naan di ci xam-xam ba nekk imprégné wu mooy loolu avant muy minal ahadith saxiixa te tamit ak le fait mais nu yi mooy affaire yi bind na leen ba pare quoi téere ñi te tas nañu te lam yatamakkan min taxyirihi manu koo te soppi waaw hein voilà léegi après bon imaam al-Hafiz nee na waqad aghraba bi mu paree ci loolu mu ne waqad aghraba an-Nawawi fa qaala waqa'a 'inda Muslim 'ala baghlatihi al-bayda wa fi ukhra ash-shahba wa hiya wahida wa la nu'rafu lahu baghlatan ghayruha mu ne nag li tumuranke imaam an-Nawawi imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi ne moom nag xaw na tumuranke fi mu waxe ne rot na ci imaam Muslim mooy comme riwaaya bi riwaaya bii ñu gis baghlatihi al-bayda ci yonent ma lay saa saa mu ngi woon ci euh, berkellem bi nga xam ne bu weex bi la mu am ci beneen riwaaya boo xam ne ashahba mooy bi nga xam ne dafa weex amaale ay ci yu ñuul ay kaaw yu ñuul mooy dafa weex amaale lu ñuul mu ne wahiya waaxida mu ne ñaar yooyu moom benn lañ mooy shahba ak bayda bi benn lañ wala na'rifu lahu bawlatan ghayraha yonent mi aleyhi salaatu xamuñu mu am beneen baax la bu wuteeg bii mooy shahba mooy bayda boobu te benn lañu mu ne wattu uqiba bi dul dul faqad dakaraha ghayru wahid waaw mu ne ñu ne ko nag mu ne waaye nag e, dab dabaatal nañ ko ne ko ah ci wax boobu moom imaam an-Nawawi wax rahmatullahi ne non dul dul nag yonent mi aleyhi salaatu xamal nañ ko dul dul mu am beneen baax la bu tudd duldul mu ne lakin qiila innal ismayni wala waaxida am na nañu ne duldul mooy shahba mooy bayda mais loolu problème da cee am li gën a dëgër mooy ne bokkuñu parce que duldul premièrement ki ko may ak ki ko may lële bokkuñu duldul mën naa weex loolu nan la mel loolu mën naa ne mais que ne mais nag du benn parce que li Farwa maye ibnu Nufaasa al ak lu Muqawqis maye ñaar yu bokkul la. waaw te bee imaam Seydina Abbaas dana ah, ahdaha ki ko jox dinañ ñëw ci eh, kii boobu lahu Farwa ibn Nufaasa al-Juzaami moom ko jox kon nag dañuy gis ne kon affaire ay la yowén mbir yi bokkuñu bokkuñu Shahba ak Bayda man nañ ne lool comme li mu wax imaam an-Nawawi que lool benn la parce que yii day wane ne benn la parce que dane ci beneen riwaaye dane keroog Xunayn la sauf li al qutbul halabi doon wax naan boobu dane dul duluj bee ñaar yëpp la à condition que ne yonent mi alei satu salaam indi woon na ko sax indaale woon na ko sinon bu dul loolu li nekk ci sax yi boo gën a wér waaye tamit gis nañ ci ne dul dul ak bayda kon bokkuñ parce que bu ci nekk daa am ku ko maye te manuñu ne li Muqawqis may ak bi Farwa maye benn la wallahu taala aalam kon loolu moo jël ci côté boobu léegi nag suñu xadiis bi eh, eh, eh, bon suñu waxtu bi nag moo jot parce que am nañ deux xadiis yu ñu war a gis mooy xadiis Seydina al Abbaas bale moo benn bi la bu riwaaya imaam Ibn ak riwaaya imaam Muslim léegi dañ fexe bu imaam Ibn <coughs> kii <coughs> bi parce que suñu waxtu suñu waxtu nag moo ñu ñett voilà moom moo ñu ñett de mais comment on va faire <coughs> euh, parce que c'est que dafa impossible ñu continuer moo tax xam nga des fois ngeen gis <coughs> ñu def deux heures de temps waaw parce que boobu boobu day possible am na yoo xam ne nag loolu du du du nekk loo xam ne lu mën a ne la waaw euh, <coughs> ndax ay yitte léegi euh, bon imaam kon ñuy woon ci imaam ibn mu ne yonent mi aleyhi salaatu wa man maa ngi yoroon bopp baxlaam bi maa ko téye woon bu weex bi mu ne wa kuntu mu ne man al dama nekkoon wa kuntum ru'an imra'an wa kuntu imra'an jasiman shadid as-sawt dama ne koo xam ne nit laa woo xam ne ku amoon ku corpulent laa woon shadid as-sawt mooy ku baat bi taroon mooy ku foor koo xam ne baatam dafa porté baat bu kawe la yoroon qaala wa rasulullahi yaqulu hiina ra'a ma ra'a min an-naasi nee na yeneen tubaab saaf saaf bi mu gisee li mu gis ci nit mooy ñuy daw bi leen waa Hawaazin songee mu naan ayyuhan naas ah naan di leen woo e eh, ay na ayyuhan naas yéen nit ñi fu ngeen jëm mu ne falam aran naas yalwoona ala shay gisuma nit ñi di faale dara ñu ngay daw fa qaala ya abbas susrux mu ne ma ya abbas yow al abbas yuuxul ci kaw lan la ko wax mu wax ya ma'shar al ansar ya ma'shar ashab as-samura qaala fa ajaabu labbayka labbayka allah allah allah nee na mu ne ma wooteel yow Seydina yow al-Abbaas woowal nit ñi yuuxul ci kaw mu ndax baatam porté la waxal yaa ma'shar al yuuxul ba ci kaw woowaal ansaar yaa ma'shar ashaabu samura yéen waa garab gi waaw yéen waa garab gi nga ne ma ban garab ma la ban garab loolu insha nañu teg fii suñu loxo nañu teg suñu baaraam fii parce que li ma la wax moo ci ne waaw mooy suñu waxtu dafa jotta faut faire ça léegi kon ni ñuy def mooy dañuy yem ni ci asxaabu yaa mashara xaabu samura léegi ci di woowaa garab gi après ñu daal di ciy ñëwaat ci jataay bii di ñëw ci mooy riwaaya imaamu ibn Isaaq après dinañ gis riwaaya imaamu muslim buñ ci paree nag ñu gis kon bi mu bi nit ñi dawee ñam ñoo fa des